jullit bi alliance bi mu war a am jàppalante bi mu war a am cofeel gi mu war a am envers mbokk jullitam ak ku mu man di doon boroom tariixa la du boroom tariixa ah ay nit ku ñuul la walla nit ku weex la nit ku mboq la nit ku jaune la mooy nit ku jaune la walla nit yow sa yoon newu ci maadaama yu'minu billahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam nga sopp ko waaw ndax innamal mu'minuuna ixwa fekk booy ngëm yàlla la nga sopp ko waaw loolu nag dàqantewul ak nga am yu muy def yoo xam ne dangay bañ yooyu muy def waaw mooy eh, ni ngay gisee ndax loolu lu ama am solo la waaw te bari na ñoo xam ne même bu ñu ko xamee sax xam nii que ne loolu existe na mais ñoom ñu mooy fee boobu ñu dund mooy ñu koy dundee loolu dafa jafe ci ñu bari waaw daanaka ñu bari mënuñu loolu mooy tàqale entre nit ki ak jëfam wallahi hada min ashaabil umuur yi bokk na ci mbir yi gën a jafe ndax nit en général bu amee nit problème dootul xool dootul objectif waaw dootul xool lam ko xame ci lu baax yépp comme que léegi meroon moom wala li am na lu xew seen diggante yooyu yépp bëgg a soppeeku ci kanamam moom moo leen di soppi moom bëgg koo soppi mu nekk ay ay ay ay ay yu bon ba mel ni waa ji masu fee def lu baax wala boog moom du doxe dara dara lu baax lu mu laal daal mu yàqu alors que mbir mi demewul noonu waaw moo tax euh, ku yàlla jàppalewul dimbali la ci loolu mooy doo ko man mooy lan mooy ma xam ne diw comme jullit boo xam ne góor jigéen la par exemple jullit bu nekk góor jigéen fii mu ne presque ñu bari buñ koy bañ nii dañuy bañ jëmmam jëmmam lañuy bañ gaa yi mooy gaa lim nekk góor jigéen moo tax ñu bañ ko mais dañu koy bañ ba bañaale jëmmam waaw waaw ba bañaale jëmam ba moo tax ñenn ñi nga dem ba extremité boo xam ne ñu naan bu faatoo kenn du ko suul ci almeeru jullit yi fan lañ koy suul ci almeer yi lañ koy suul maa daama annahu muslim mais neen feebar wala la qu'est-ce qui se passe un homosexuel musulman wala un musulman homosexuel bu faatoo ci almeeru jullit yi lañ koy suul ah non loolu loolu moom dafa waral clair te da ngay gis gars yi engouement populaire peeg ak gars yi ni ñuy tax da gis sax ñuy wax ci diina léeg-léeg mais ñuy wax lu mel ni waaye dëgg la ñii waruñ leen suul ci armeeru jullit ñii dañ leen war utal fenn ca àll ba sànni leen fa ay yu diine ban diine moo wax lool loolu da du l'islam ñun nag bu dee ñun les sénégalais dañoo am l'islam bu bees wala beneen diine pas l'islam bu bees sax ndax l'islam bu bees manula am beneen diine boo xam ne ñun ñoo koy diine woon nañu ko affirmer ne lii mooy suñu diine mais lii nii du daraay l'islam waaw du daraay l'islam mooy entre bañ waa ji bañ ay jëfam ak waa ji loolu différence boobu ñu bari mënuñu koo def moo tax dañuy bañ jëfu waa ji jëf lu baaxul ñu bañ ko ba bañaale jëmm ji nag waaw fu ñu ko tudde kese même bu bu defee lu baax sax gars yi ne non ah. waaye du baax fan loolu nag mbir yi nag warul a demee noonu parce que kullu ibnu aadama xataa doomu aadama yépp alayhi salaatu wassalaam mais dañuy def erreur dañu susceptible def erreur waaw léegi ki baax kay ndax xanaa xamoo ki gën mooy ki nga xam ne dañuy mën a tudd naan moom ay moom nag défaut am lii ak la mooy koo xam ne ay défaut mën nañ ko tudd waaw kooku mooy mooy vraiment mooy waa yi nga xam ne moom ay défaut mën nañ ko lim wuuteeg ki nga xam ne ay défaut dañoo bari ba mënuñ ko lim mais même kooku nga xam ne ay défaut dañoo bari maadaama jullit la yow amoo droit bañ jëmm ji mais nag bu dee naankatu sàngara le fait que muy naan sàngara loolu danga koy bañ moo tax yonent bi alayhi salaam waa ji. <laughs> naankatu sàngara bi dafa bari benn euh, saxaaba la woon nga xam ne radiyallahu anhu moom loolu nag toom la woon <laughs> nga xam ne moom li mu doon naan sàngara dafa bari malgré tere nañ ko mais moom en fait la def le tout mais dañuy tàbbiwaat mais ñu indi ko lu bari saabu mu ñëw feey avéré ñu jël ko dóor ko dóor yi ñu dóor naankatu sàngara benn bés mu ñëw ñu dóor koo pare comme que bari na ñu am ku ñi ko doon dóor kenn daal di koy rëbb quoi de jaw kii yow yal na la yàlla rëbb rek xoolal man kii xoolal rek mooy façon wax yooyu mais ñaata yoon lañ fi indi xanaa bu dóoree benn yonent bi sallallahu alayhi ne ko déet bu leen jàppale iblis ci seen mbokk man xawma waa ji lu dul ne ku sopp buur yàlla la waaye ku sopp yonentam la sallallahu allahu akbar allahu akbar allah la arifuhu illa annahu yuhibbu allaha wa ah, bàyyi déet bu leen jàppale seen seytaane ci seen mbokk ndax yaa ngi dimbali seytaane ci loolu mooy boo ko defee lool yéen ñépp ngeen bàndoone ko naan kii tavernam bii mu yor baarmaan bu bon bi mu doon kii jaaykatu sàngara bu yées bi kat bi yéen ñépp ngeen bàyyi ko mais mooy xew mooy dimbali ngeen seytaane ci kaw nan ngeen ko dimbalee mooy en bu dee ne amul kenn mooy kan moo koy ci dëgg wala koo xam ne dina ñëw sax di ko rappeler li borom bi subhaanahu wa wax ci loolu ak danger yi ci ne kenn tëjal seen léegi kan mooy des mais Iblis ak i gàngoor moo tax seetlu homosexuels yi gars bu ñu leen bandonné lan lay xew mais pays européens yeeg yooyu droit de l'homme yi ñoo leen di jox kii ah asile politique ah loolu mooy yéen jàppoon ngeen ne lu baax ngeen di def mais yéen a dimbali seytaane ci kaw kooku mu dem nag gën a ràngate ku ba nee foofu nag waaw. ak monam di gën a yaatu mu koy def ci réseaux sociaux yi mu nekk mu am luñ naan émule. nga xam ne am na ñoo xam ne bu ñu amee problème mu tukki tem ñu ne waaye yow diw fii la newoon di galéré ba mu ne homosexuel la ba léegi gars yi kii ko la dem Europe tekki waaw yóbbu na sax yaayam màkk waaw mooy am ñeneen ñu bari ci yow doomu boo moywul ñu ginoon a ci ci ci ci bandone ko kii ko boo moywul moom doomam bu moywul kook lay jàppe model fexe def ni moom ngir mën a dem Europe loolu jàppalewuñ ñi def loolu jàppalewuñ iblis ci kawaay waa ji moo tax gaa yi dafa am lu jara lu am solo <laughs> li borom al Axdari rahmatullah alayhi di wax bim naan daganul di àndaku aku kàccoor soxbatu faasiq lu dul ci darura waaw lu lu lu man na ñàkk loolu ñu bari dégguñu wax jooju waaw parce que ñoom <laughs> dañuy jàpp ne rek affaire bi mooy comme lu man na ñàkk comme ma jëlu oto boo xam ne ab ab kaar la ab bus ma jël bus bi ab kàccoor faasik nekk jël bus manumaa wàcc naan naa wàcc di xaar beneen te boo moyul ma tardé kon bu ma di xaar beneen te wóoruma sax na am beneen ma dugg faasiq ak sama wet ma toog ci wetam ndax aw ma loolu daruura la loolu daruura la mais am na beneen daruura waaw am na beneen nécessité mooy boo xamee ne bu ngeen ko bàyyee yéen ñépp mu gën a tàbbi ci lim ne bu boobaa daruura la nécessité la am ñu ci yéen ñoo xam ne ñu xam nag pas n'importe qui non il faut pas nit ñu mel noonu tamit ñuy bàyyi ñépp di leen approcher di nekk ak ñoom sinon dañ leen di wàll mooy boroom xam-xam yu sell yi nga xam ne dañuy jëfe seen xam-xam am nañ làmp bu leer bu leen yàlla jox ñooñu lañuy permettre ñuy nekk ak ñoom ak koo xam ne ñoom boo fi newee ñoom duñu def seen caay-caay gi dañ laa rus mooy ku mel noonu kay est-ce que dañ naan ko walla bu xaw ma sox bu soxbatul faasiq déedéet yow dañ naan la au contraire yow àndal ak moom parce que le fait que del bari looy loo koy fréquenter parce que saaboo ko fréquenter moom li muy doon def ci caay-caay da koy bax parce que yaa fi ne ndax boo yow bu dee ne kook noonu la mel ci yow foo nekk du fa mën a def yooyu bon da lay ruus après bon nga mel ni mu mel ni beneen nit imaginer nag dootu la gis mais ubbiloo ko bunt yi dimbali ko ci seytaane ci kaw moo tax loolu dafa mbir yi dafa am sagesse waxu boroom xam-xam yi dafa jara xool du ñëw rek moo tax moo tax bokk na ci problème mu tëral ah si problème mu tëral bokk na ci yu mel nii mooy dañuy jàpp benn wax ne boroom téere diwa ko wax waaw te moom ku màgg la waaw kenn kuy wax fi yépp ko xam-xam nga wolof moom dafa gaaw ci loolu te wax naa la bii weesu daraa la ci leerul daraa la ci leerul te sax li ngay wax demewul noonu waaw parce que taxaw fi ne diw mii euh, euh, euh, kenn ko fi ëppul xam-xam loolu moom dara la ci leerul te lu ëpp ci wax yooyu demewul noonu waaw mooy ñu jàpp waxam jàpp ci mais def ko benn alquran boo xam ne du changer mukk waaw loolu imaginer mooy xam nga waxu imaam al-Akhdari bi rahmatullah alayhi bu dee ne yow tëral kese lañ la ko jàngale nga mokkale ko noonu fuñ nee diw de nga gis muy def loo xam ne vraiment kàccoorte la gaa yépp ne nañ ko ne nañ ko bàyyi bon kii nañ ko taf nañ ko kii bàyyi ko ndax lan laa yajibu wala tajibu wala laa yajibu soxbatu faasixin lu dul darura te fii darura amu fi ngeen bàyyi ko mais yii na ko jàppale saytaane li yonent ma lay saa saa wax bu leen jàppale saytaane ci seen mbokk te loolu it daf ñu faa wan ne <laughs> nit mën naa mel noonu di def ay bàkkaar parce que rubba dambin li li boroom boroom boroom boroom eh, kii wax al imaam al imaam eh, boroom xikam yi ibn ataillah al askandari rahmatullah alayhi wala al iskandari rubba dambin awrasat dhillan wankisaaran xayrun min rubba ma'siyatin wala dhanbin awrata dhillan ha mooy bariwaana bàkkaar boo xam ne li mu jural ko koy def mooy mu dammu wàcc boppam xam ne ah, vraiment maa taq maa salte buur yàlla mi nga xam ne moo ma indil moo ma amal ci loo xam ne sama benn mooy mooy ci mbaaxam kese la indi ma uni pour un seul but bu liya'budun ngir ma jaamu ko man ak jinne ak nit ñi man ma ma ma ma maa sañ maa am sañ-sañu def vraiment lu suufee nii nga gis ko mu ruus wàcce boppam am kersa am kersa am kersa pas am kersa waaw affaire bi touché ko nga xam ne même bu ci tàbbiwaatee yi dangay gis vraiment mais day xat tey xat mu ngi ci bàkkaar bi xat waaw ba loolu tax mu dellu ci boroomam moom mi nga xam ne abd la te abd mu ngi jóge fan tariqul mu'abbad mooy yoon woo xam ne dañ koo joggee joggee jog gi ah yoon woo xam ne tout le temps aw aw aw xàll la foo xam ne tout le temps fa la nit ñuy jaar yoon wi ñuy joggi du ma sa eh, eh, eh, doy na ah, parce que nag vraiment ah, vous ma foulez euh, d'une façon bon extravagante ah, en plus yéen boobu ba léegi a ngi dox sama kaw quoi doy na seeti leen feneen non du wax loolu jaam noonu nga mooy moom mu delluwaat ci li tax borom bi bind ko mooy mu wàcc boppam gis ne du dara moo suufe moo taq delluwaat ci boromam xam ngeen ne loolu moo gën moos ah jëf ju baax joo xam ne awrasat izzan wastikbara waa ji da koo jëf moom dem jàkkaam yi tax na fii mu ne mu foog ni moo gën ñépp ah. waaw fii mu ne ba ko buur yàlla mayee boo am tuuti ci xam-xam jàpp na ni moo gën ñépp xeeb ñépp waaw di gis ñépp nekk ca kaw jom waxtalu jibaal ya montagne di seen gaa yi ci suuf moom noonu la jàppe affaire yi kooku xam nga ne est-ce que kooku loolu jariñ na ko dara mu rëy waaw li ma benn waay doon wax yàgg na naan dafa am benn waay ci benn moske boo xam ne bu ñu xam la fii ci Lyon mu ne waay ji boo ñëwee di ko laaj mooy ci jàkka ji quoi boo ñëwee nii di ko laaj benn masala mooy parce boo gisee waa ji ni mel moo ziyu mooy dafa vraiment boo ko gisee nii ni sunna wax la moo noonu la mel voilà mooy daal moom li mu gis ci xadiis yi loolu lay noonu la mel masha allah waaye nag waa ji mooy mooy sikkim bi da ko yar na sikkim bi di sol yoo xam du sol luy buubu du sol luy kii waaye di parfum wu di kii en tout cas rek waaw mooy civilisé kese loolu mooy civilisé civilisé nekkul kii xoju toog di xool non civilisé mooy ak loo man di sol mooy na dëppoog li l'islam wax loolu kese la ki ci ginatee màgg nag mooy ki ne man moom li may def mooy ni yonent bi alayhi saam doon solo laay solo kooku moom kenn gënu koo séluisam waaw ak nu di dem kooku moo gën nit ku mas a taxaw parce que moom modèle bi ñu fi yàlla tegal kooku lu bëgg niroo ni mu doon soloo ni mu doon def man noonu laa mel kooku nag moom moo féete kaw ñépp waaw yow nag boo melul ni moom bu yoboo nga tëj sa gémmiñ rek te nga noppi waaw bul am dara loo koy sikkal ndax sikkal ko mooy sikkal yonent bi alayhi salaam ah. Ah, si ah <laughs> ngeen def attention ay seen tuba yu cëkk yi wax yooyu yépp am na nu muy demee lool mën na nekk kéefër ci waaj a koy waxa selon moom nan la fu mu toll ak la ak est-ce que xam na réellement li muy wax moo tax bul def ne mel ni ay perroquet gis gaa yi wax ngay wax comme ni ñuy waxee même bu dee sëriñ la bu dee da ngaa dégg sëriñ ak lu mu baax baax ak lu mu sell sell mu mas a wax lu mel noonu yow bu ko roy ci loolu parce que te loolu it du tax nga ne bon kii mooy surtout bu dee ne bàyyiwu ci xel wala boo daa am bi mu koy wax leer na ne yow jubluwu ci ne bon lële la ci jublu que euh, doyadal li nga xam ne mooy sunna ndax kooku moom képp kuy doyadal sunna moom waxuma la sëriñ sax mais yow doo taalibe loolu il faut que ça soit très clair. mooy yow da ngaa manul yow da ngaa matul sax nekk taalibe bay nekk sëriñu fenn fa kenn yow waaw mooy nit daal lum sell sell bu waxee loo xam ne gis nga ne wute na ak sunna moom da ngay teg wax jooju moom bu ko roy tam tamit bu ko nettali feneen di ko nettali di ko di ko di ko di ko gën a yaatal déedéet loolu daal man. man moom taxul ma bañ koo jàpp ndax xam naa ci moom sell te sopp yonent ma ne sa sa mais nag am na yoo xam ne yi muy wax yoo xam ne man du ma ko rapporter te du ma ko wax tamit voilà <laughs> loolu la duñu def suivisme aveugle googu suivisme aveugle ci yonent ma ne sa sam lañ koy def ak koo xam ne tànkam da koo teg fi yonent ma ne sa sam te boon tànkam te bu ko teggi ndax kooku topp ko réellement du moom nga topp mais yonent ma lay saar saam nga topp waaw mooy moom nga topp réellement moom ngay topp réellement ah lu ñu doon waxati boroom xam-xam yi nga xam seen téere yi ak seen mbind yi eh, nit ci da ngaa war a xam moo mooy problème mu tëral lool ci la. parce que boo tëralee jàpp ko alquran ba pare bu boobaa yéenay dimbali waa ji ci ci seytaane bu ngeen ko abandonné yonent bi aleyhi salaatu salaam kon loolu mu ko doon tere ci so sopp yéeféer yi yahuud yi rawatina ñoom mooy cofeel gis nga di sopp nit dalay yóbbu ngay def li muy def dalay yóbbu ngay mimer ay action ak ay ay ay feewam geste yi gën tuuti gis nga boo seetloo lislaam di def accent bu mag ci loolu ñi xamul ñi xamul dara même s'ils sont des professeurs à l'université waaw parce que analphabétisme ci l'islam mooy ñàkk jaam mooy araab yi al imaam Ibn Hayyan doon wax gisoon nañ ko ci tafsiru Baraa ah ci 38 verset 38 ba 129 fin bi gis nga al arabu ashaddu kufran wa nifaaqa li mu waxoon moom al imaam Ibn Hayyan al andalusi rahmatullah alayhi keneen mbir mi du affaire kaw kawa ah. ah al arabu dëgg la baat bi ci cosaan mooy kaw kaw mais fii bu ñu naan al arabu ashadu kufran loolu jikko ak tamit melo la nit koo xam ne xamul diineem jàngu ko xamu ko kooku minal arab ay way arab yee bari <laughs> léegi de daanaka <laughs> kullunaa arab <laughs> al imaam na xayaan moom bu ñu gisoon ñun ñépp danaan moom mais mais fii xanaa arab kese fi mujj to nekk nag mais kullu haula yi araba mu way nii ñi ñëpp kaw kaw lañu ah non non non je ne suis pas kaw kaw d'ailleurs moi bon j'habite près de du palais de de de de de de de de rue de Rome Rome la woon wala Senghor lañ ko mujj tudde ah non mais eh, man j'habite j'habite au plateau ah non non non je pas kaw kaw ma ne la non waxuma loolu waxuma loolu ah <laughs> kon kaw kaw yi dina bari mooy al arabu ashaddu kufran mooy ñi xamul rek mooy ñi xamul mooy ne nga ñoom ñooy ne de ah, non non non c'est que mais ndax boo soppee ay nit boo gisee ñun. boo gisee politique mooy lii lii lu am solo la lii lu ama am solo la ma lay saabsaab doo Abdullah ibn Ubay nii ama wallahi laqad kuntu la anhaaka an hubbi yahuuda eey yow Abdullah ibn Ubay wat naa ci yàlla yàgg naa laa tere ngay sopp juif gis nga politique bu garaaw la noonu lislaam yi di def moo tax gis nga dafa am yoo xam ne ku la ko maîtriser moo la maîtriser sa éducation moo la maîtriser sa avenir muy surtout le médias les médias le TIC nouvelle technologie ku la ko maîtriser ak li fi xabaar yi jaar mais moo la moom. moo la moom moo la moom boo gisee l'américanisation du monde wala l'occidentalisation du monde ñu tudde ko mondialisation nga xam ne dañoo def de telle sorte daanaka fu ne ñooy bokki bëgg-bëgg fii mu ne xattaa le bawal bawal moom day bëgg di lekk hamburger waaw soxla kët cëp tamaate ju ju saf sàpp ak xorom waaw ay steak yooyu parce que loolu mooy rek ci côté lekk gi loolu fan la jaar lan moo tax monde bi foo dem nga gis McDo yi fu ne waaw McDonald restaurant McDonald yi fu ne parce que gars yi ci publicité ak télé média bi lañ ko jaarale waaw attirer ci attention ñépp nga mujj gaa yi cere rek gaa yu bari dootuñ ko lekkati laax moom laax moom bon bàyyi leen ba ngénte xew te bu añi sori quoi parce que laax da di waaru quoi alors que laax dañ ko doon añe ah man de añe naa ko ci àll bi waaw dóori dóori gopp ba sonn nga ñëw añ bi mooy lan laax boo xamante ne nii binqiil kiiwu daqaar yi bu ngeen di ñibbisi ngeen di yéeg am yu ngeen witti ci xob yi bu ngeen ñëwee moom lañuy dëbb ba ci kii ah segg ko def ci suukar ak def ci ndox mu bari segg ko def ci suukar loolu mooy añ bi bu ngeen paree demaat tool ci ngoon bi xam nga yooyu moom fii mu ne ma même man fa ma ko doon ci wet quelques années ba ma fa demaatee loolu amatut mooy ne gis nga noonu muy demee parce que affaire bi dañ leen moom lañ leen wan wan leen ne ñii ñooy modèle yi ñépp moo tax gaa yi ku ku ku ku extraordinaire wala ku guerrier ñu ne oh sa waay kaana la waaw américaana la mooy loolu noonu gars yi di xeeb boo seetloo noonu lañ yàq suñu jikko yi dépravation des mœurs noonu la amee mooy fexe euh, tele yeeg boo gisee tout le temps mooy tudd télénovela yi gars yi xam naa nañ ne sawaay moom xam naa affaire yi moom moom moom moo leen toppe mbooro ba bayax ma ne dinaa leen toppee mbooro ba japon sax waxuma la bayax sax parce que gars yooyu wallaahi li ñuy yàq dafa bari waaw te daanaka benn kër mucc ci këru boroom xam-xam bi sax am na lu muy demee boo demee fekk fa yooyu moo fa yaw bu dul yooyu di seeni mbokk mooy ci caaxaan yi rek bi mel ni waru la fay waaw da gis ko taal télé bi yow ma ñëw fay ko kenn newu fa de gu moo fay télé bi taalaat dem yoonam kenn newu fa teg musique ba ca ëtt ba nekk ca waañ wa fu ne muy yëngu fu ne ñu mokkal yoo xam ne buñ ko doon tege noon alquran juz'u amma wallahi suñu jigéen ñi kenn du leen daq mokkal alquran théâtre yi ñuy teg léegi réseaux sociaux yi YouTube dafa fees del xam nga am il faut nga xaar mardi soir waaw il faut nga xaar mardi fii kulli waqtin laka min at-théâtrate ma la tu'addu wa la tuhsa waaw yow moom daanaka jamono ju ne foo man di ne yow amal connexion kese théâtre yaa ngi fees dell ku la ci gën a mën a yàq der nag ak yàq ormaay bii ji nga ne mooy diw ñu tepp ñu topp ci rek nga gis façon sol gi ñuy l'islam digal ak même même ci yéree cosaan rek yi nga xam ne yu dessin yi rek daanaka ko solati yow yow am ngaaka nga fii mu ne yaakaar naa ne te loolu yàgg na Dakar waa bu sol caaya bu caaya waxuma caaya joo xam ne rek daw danga koo sol sol ngan dum yére boo xam ne kenn du ko gis mu ñëw ba ci sa tànk yi loolu taxul may wax solub caaya teg ci booy doole wala wala manaan booy wala sax ab t-shirt rek yow foo jaar yépp yow la ñuy di xool di reetaan mel ni ñoom seen bàyyi yi ne kër ga du sol caaya jigéen gu fi sol jiin seere gars yi ne saa non gel nag yaa ngi yaa ànd ak yaa ngi ci town bi non fii mu ne li ngay doxal wallaahi li ngay doxal bu di ci wat ah nga gis ñii di ci ñii di ci may ñii di ci lal pourquoi parce que loolu la ñuy gis ci tele yi moo tax ku faar yi daa am benn politique boo xam ne loolu la def fii mu ne ngóor jigéen gars yi di wax di wax dañ koy wane ci télé yi di teg léeg-léeg ay yenn film yoo xam dañ ciy gis ñoom ay góor jigéen la gars yi di ko nangu par nànk-nànk waaw mooy dootu leen soke nam leen sokee woon ñu bàyyi ba mu yàgg ñu dóor waa mu jeex France fii nii France dañ doon góor jigéen ay années quatre-vingt-dix yi pen moo la doon dala ah. année quatre quatre quatre-vingt-dix yi ah si góor jigéen c'était condamné léegi mu ngi ci loi bi parce que par ndànk-ndànk la même fii noonu lañuy def mooy yàqkat yi noonu la loolu nag ci cofeel gu ñu am ci ñoom di leen topp fu ñu ne comme lu yonente mi aleyhi salaatu salaam wallahi waxati na dëgg la tattabi'unna la sana sanana alladhina kaanu min qablikum wat naa ci yàlla ne di ngeen topp tànku ñi nga xam ne trace ñi nga xam ne ñoo leen fi moo tax am na ci benn xadis <laughs> ci yooyu foog naa tudd ñu ko woon yonent bi sallallahu alayhi bi mu waxee loolu am benn saxaaba bu ne ko euh, euh, euh, yahuud yi ngay wax ak nasaraan yi mu ne ko bu ma waxul ñoo ñan laay wax waaw bu dul ñoom laay wax kan lay kan laay wax ni di ngeen leen topp seen tànk yi seen tras yi même hatta idha daxalu juhra la daxaltumoo ba boo ñu duggee kàmbu mbëtt sax di ngeen na ci dabaj waaw waaw moo tax su même yi nga xam ne sax l'islam da koo xaraamal bu yàgg xoola cigarette rek xoola cigarette xam nga l'islam da koo xaraamal ay gaay naan dañ koo sib kan moo ne dañ koo sib kan moom booy wax ñu am yenn boroom xam-xam dañ koo sib kan la kan kan ban boroom xam-xam moo ne dañoo sib cigarette cigarette dafa xaram si dafa xaram ban boroom xam-xam ne dañ koo sib wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima bu leen faat seen bopp boroom bi subhaanahu wa taala ku ku rëy yërmande la ci yéen ku leen yërëm yërëmaakoon la ci yéen ngay jël loo xam ne dalay tuer à petit feu ah ak foog yi ci nekk ah. kese yàq sa bopp ba pare la darara wala dirar yonent sallallahu alayhi wasallam nee na amul lor te amul loraate yow ngay lor sa bopp ah ba pare di loraate ñu naan la loolu loolu loolu loolu dañ koo sib kan moo ko si kenn si bu ko dafa xaram hadis yooyu de ak lii nga xam ne moo ci acte bi bu leer bariwaana ñoo xam ne am nay jamono ñemewuñ ko woon a wax ci kaw ñuy jàngale si ñemewuñu ko woon wax ci kaw bu ñëwee daal ba ñuy wax même bu leen seen position mooy ne bëgguñu mbir mi kiiwul tam ñoom laajuñ leen lan lañ bëgg ak lu ñu bañ képp kuy waxal diine kenn laaju la yow noo ko gisee non mooy wax ñu li suñu boroom subhaanahu wa taala ak ndawum sallallahu alayhi wax ci mbir mi bu dee xam nga ko wax ñu loolu mais waxuñu la nga ñuy wax naan man nii laa ko gise parce que en plus yow laysa laka ahl mooy amoo te pas habilité yow di joxe sa avi loolu il faut que ça soit clair am na ñoo xam ne sax jàmbaar lañu kenn manula nattable ne amuñ xam-xam mais àgguñu foo xam ne ñoom seen avi day compter parce que du juriste yépp la seeni avis di compter waaw du juriste juriste yépp la seen avis di compter ci seen mbokku juriste waaw du juge bu àtte rek ñu ne ça fait euh, euh, euh, kii àtteem ça fait jurisprudence voilà kon nag mooy loolu il faut faire très attention ci affaire yooyu gars yi ci yooyu lañ lay jaar. kenn gaa yi ñu bari ñemewuñu woon a wax lu leer ci mbir mi dañoo wax daal bon moom daal am nañu ne dañ koo sib wala yooyu alors que kenn sibu ko waaye kañ lañ commencé nag nga gis léegi ñuy nangoo wax ne dafa xaraam mooy de bi tubaab bi xaraamalee mbir yi ci voie publique yi ñëw ba koy wax di bind ci cigarette di ci dessiner dessin yu ñaaw ay poumon yu yàqoo nit ñu seen gorge yu yàqu ak di ko tere ci loi kii publique yi que ni ah ñu commencé nag di wax liñ doon wax waaw naan mbir mi cigarette baaxul parce que baaxul ci santé te lépp loo xam ne baaxul ci santé li nangu ko l'islam démb la koy loolu tey la l'islam di door a wax loolu parce que lan la tattabi'anna sanana alladhina tattabi'unna sanana alladhina kaanu bi alayhi salaatu salaam lii nii mu wax Seydina Abdallah mu wax kii Ibn Ubay mii rasul munaafiqiin nga xam ne mooy mooy mooy président naafiqi moom la wax ñépp ci li nga xam ne yàgg nañu ko gis ci suuratul mumtaxana ak yooyu yépp waaw innama yanhaakum llah an alladina yuqaatiluukum fi wa axrajuukum ilayhim waaw an tawallawhum ñooñu lay la tere an tawallawum ngeen def leen ay alliés waaw laa tajidu qawman laa tajidu qawman yu'minuuna billahi wal yawmil aaxir yuhibbuuna yuwadduuna man xadda allaha wa rasulahu walaw kaanu abaa'ahum aw ixwaanahum aw ashiiratahum aw abaa'ahum aw abnaa'ahum aw ashiiratahum waaw mooy ne mu ne doo fekk ay yoo xam ne dañoo gëm borom bi subhaanahu gëm taala gëm yowmal qiyam yuwadduuna di am cofeel man koo ci koo xam ne pour koo xam ne xaddallaha wa rasula day contrarier nee naay yàlla ak yonentaam sallallahu alayhi wa sallam di noonoog ñoom samp liwaa'u drapeau noonoom contre l'islam contre yàlla contre sunna yonent mi alayhi salaam contre charia bi lu tëb mu ne lool c'est barbare waaw c'est moyen âge nga ne jullit nga jàppe kooku ki nga xam ne mooy danga ne danga koo sopp waaw fu mu bind téere bu mu bind nga jënd am collection wam bu dee lu man di doon politicien nga bokk ci fanam yi ba ñépp xam ne fanam la fan si loolu yone suñu borom nee na amoo ci droit kon ñun ñépp la mooy qadiyatul walaa wal bara